gisoon nañ tàmbali woon suuratu nuun wal qalam bay agsi woon ci fukk ay fukk aaya ak juróomeel bi muy quinzième aaya bi fi nga xam ne suñu boroom ci la doon wax ayib ayib yi nga xam ne moo ne ci nit koo kële nga xam ne bo mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim dañ ne al-Walid ibn al-Mughira la suñu boroom nag di continuer san ne sanasimuhu ala al-xurtuum ne sa nasimuhu des na ko dees na ko daal des na ko ñaas alal xurtuumi ca kanam ba ba ñépp xam ne kii mooy nit ki meloon na le tooñkat bu mag baa ngi ki nga xam ne biiram daray mbaax newu ci woon mu ne nag loolu la wax ci moom muy wax nag fii ñi nga xam ne waa Makka weddi gi nga xamante ne moom lañ ne woon malgré xéewal yi leen seen boroom defal defal leen dëkk boo xamante ne xaraman amina muy foo xamante ne nii borom bi moo ko ñoŋal def ko sanctuaire ba pare def ko moo xam mu nekk koo xam ne fu ñu am ku jàmm la am ko sécurité te kat li leen wër ci arab yi ay xare rek la ñu dëkkee ñoom ñu daal di leen borom bi defal leen xéewal googu may leen ñuy man di def rihlata shitaa'i was sayf di dem di defi commerce fi nga xam ne mooy Yaman ak fi nga xam ne mooy Sham waaye loolu lépp nag borom bi defal leen ko yónni leen yonent bi nga xamante ne nii mooy ci gën ci kaw ci ci mbindeef yi alayhi salaatu wassalaam amul dara lu ñuy fay seen boroom tabaaraka wa taala ci weddi ko suñu borom nag tabaaraka wa taala di leen wax ne bi nga xamante ne loolu lañ def yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen woo ñu weddi ko dafa jekki nag teg leen mbugal mu metti mooy dañoo ay maral ak maral moo leen dal maral moo leen dal ñu toog damatuñ ndox mbir mi daal di tar lool ci ñoom seen mbir yu doxatul suñu boroom nag lool lay nettali mu ne inna balawnaahum balaw balawna ashaabal janna ñun ñoo leen nattu ñooy waa màkk ñii defal leen éli xéewal ngir ñu gëm waaye ñu bañ maa gëm kama ni nga xamante ne nii balaw naa laa natt woon asxaabal jannati waa tool ba ñii ay nit lañ yoo xamante ne ni seen waajur ñu baax lañ woon seen waajur wu sell la woon nekk koo xam ne moom ay toolam alal ju bari la amoon amoon ay doom nag toolam yi nag saa bu ko waroon a góob muy door yoo xam ne ci ay tooru raisin wa ci tànn ak yoo yële bu ko ñëwoon ba war koo witt nag way way ñàkk ñi dañ fa doon ñëw mu kontaan ci ñëw gañ fay ñëw utal yoo xam ne ñoom la leen koy jox di leen dimbali nit ñi ñoom ñépp ñu kontaan ci moom bi nga xam ne nag ci lay génn ci la génn àddina doom yi nga xam ne nag ñoo ko wutu doon maalal ji ne waaye yow suñu bàyyi moom xamul woon li ñuy def quoi ah waaye ñàkk ñi nga xamante ne nii ñun projet yi daa bari quoi am nañ yu bari yoo xam ne dañ koo war a dox te ala la koy faj bés buñ fi jëlee di def ni moom te ñun ñii suñu soxla yi daa gën yokk mooy kon ñu ci génn du baax ci ñun léegi ana naka la ñuy def nii ñuy def mooy kon dara lañ leen dul joxati loolu nag la suñu borom di nettali fii mu ne ñoo ñële gis ngeen li leen daloon boroom di defal leen ay xéewal yoo xam ne kat sonnuñu ci mooy ne dañ ko donn alal jooju comme waa Makka yéen alal ji fiy ñëw ak sopp gi leen arab yi boo àddina bi sopp yéen mooy ne borom dee ko def ndax ñaanuk seen maam sayyidina Ibrahim al-Khalilu alayhi salaatu wassalaam ñu leen di defal loolu lépp borom bi defal lool leen ne nag ña gëm leen ma yónni leen yonent alayhi salaatu wassalaam ne leen gëm leen ngeen bañ mu ne nag na ngeen xam ne nag gis nga noonee ma nattoo woon ñële noonu laa leen boroom tool yële laa leen nattoo mu ne kon inna ñun balaw naa hum ñoo leen nattu kamaakeem ni nga xam ne balaw naa ashaabal janna lañu nattu woon waa tool ba iz keroog fàttalikul keroog bi nga xam ne aqsamu mooy bés ba nga xam ne ci lañu waat la yasrimunnaha musbihin ne dootuñ def li seen baay doon def de ah seen baay moom niñ doon doxale loolu yoru ko loolu doxalul économie loolu du tax nga mën a yaxanal dara kon nag li ñuy def ñu waat seen biir ne la yasrimunnaha musbihin dinañ dem dagg ñor eh, ya nga xam ne fruit ya dinañ dem góob tool ya dinañ ko def musbihiina dañ koy def nag ci njël balaa waaye ñàkk ñi bàyyi ba naaj wi nelawkat yi ñu doon nelaw ba naaj wi yee leen ñu jóg ñëw nag foog ne nag ci tool bi lépp luñ fii kii daal dañ cee war a am ñun nag dañuy teel a njëlu daal di koy def jël li ci tool bi yëpp daal di koy góob witt li nga xam ne mooy raisin yëpp yóbbu te nag bu ko defee ñoom bu ñëwee fekk ñun pare nañ duñ fa fekk dara te ba ñu koy wax suñu borom ne wala yastasnun te waxuñu woon sax insha allah fa taafa bi nga xamante ne loolu lañ def nag guddi ga jot bañ ko waxee nag di xaar su njël ñu gaaw dem njël fekk leen fa fa taafa alayha taa'ifun min rabbika sa borom daal di fay yónni malaaka moo xam ne moo dem taal bi daal di koy taal mu ñuul fa asbah taifun min rabbika wa hum naimun te lool ba muy xew ñu nga woon ca seen kaw lal ya seen kaw mbaar ya ca seen kaw lal ya di nelaw yëguñu ñoom li xew ko ne tool ba takk na ba takk ko fay ba mu ñuul kukk desar dara desatu fa fa asbahat mu mujj yi mu mel ni mbuub moo xam ne dañ koo taal ñax moom nga xam ne dañ koo taal ba bam bam bam bam bam nga xam ne day mel ni dóom noonu la far mel ñuul kukk mel ni lëndëm ndax li nga xamante ne mooy taal tool ba na nam far mel fatanaa daw musbihin te ñoom yëguñu li xew ñoom yëguñ ne seen tool ba yàqu na fatanaa daw ñu woowante musbihina ca njël ca fajar ñuy gaaw di woowante naan ay ca gaaw leen anir du ala harsikum gaaw leen waaye diñu gaaw dem ci suñu suñu tool ba in kuntum saarimin dem nekk nañ ñoo xam ne bëgg nañu koo góob tay de bëgg nañ koo witt fantalaqu ñu ngay dem wa hum nag ñuy wax dànk di waxante ndànk ñoo wax ci kaw ndax dañoo jàpp ne sax bu ñu waxee ci kaw kem way ñàkk ñi am ko leen dégg daal di ñëw fantalaqu ñu ngay wéy di dem ca tool ba wahum te ñoom bañ koy def yata xaafatu nañu ngay ndànk di wax ndànk lan lañu doon waxante boroom bi ca yoon wa allah yadxulannaha al yawma alaykum miskin naan tay wi ha na ngeen fexe nag ba benn way ñàkk bu mu fi dugg ci tool bi de bu mu ñu fi fekk nañu gaaw góob lépp witt lépp yóbbu waxadaw ala hardin qaadirin ñu daal di xëye noonu nag nekk ci ànd ànd ak li nga xamante ne nii mooy yitte gu mag ngir lan ngir la fa nekk yépp ñu daal di koy roñ ngir seen bopp daal di koy xañ way ñàkk ñi falamma rawha bi nga xam ne nag ci la dox di waxtaan di wax wax gu suufe googale bi ñu agsee nag ba ci tool bi seen tool bi falamma rawha ba ñu ko séenee qaalu ñu ne hee hee inna la dallun eh, ñun dañoo sankuwa ah, ñoo ñun dañoo yoon wi ñu jaar dañoo riir mooy ne dañoo jël weneen yoon lii kay xanaa du suñu tool ba déedéet nañ seet weneen yoon dañoo xam naa lëndëm gee tax ñun xamuñu suñu tool bi waaye lii moom manu da nekk suñu tool bi bal waaye bi ñu ko xoolaatee jegewaat xool ne waaye yow dara lañ réerul fii kat nan lañ fi mën a réere ñaata at ba déppi suñu baay ba léegi ak ñun liñ fi xame fii suñu ndaw yëpp fi lañ ko def nan lañu réere ñu ne bal li am ba des réeruñu de ndax nu ñun mahrumu dañ ñoo xañ mooy suñu mbay ma xañ nañ ñu ko mooy yàqu qaala awsatuhum ba ñu taxawee noonu nag rëccu gu mat dugg leen fa qaala mu wax awsatuhum ka tane woon ci ñoom ay xalaat tane woon ci ñoom ay jikko ta tane woon moom mu ne leen nag ke ci ginoon a diggu doomu alam aqul lakum lawla tusabbihun mais ah waxoon naa leen que ne wanoon ngeen a wax insha allah waxoon naa leen ko waaw sàbbaal borom bi wala law laa ko tusabbihun ngeen sàbbaal borom bi mooy daal di koy sant ci xéewal gi ñu defal daal di def na suñu bàyyi defoon yéen nag waxoon naa leen loolu tey wax insha allah waaye nag faale wu ngeen wa woon yéen a ma yeyoon comme que man képp la woon ma far topp ci li ngeen bëgg rek qaalu ñu ne ko nag ñoom ñépp nag ñoom ñu nekk nag di rëccu naan subhaana rabbina ay way ñu ngi bàkk nag tey tey ñu ngi bàkk suñu boroom inna ñun de kunna zaalimiina dañoo nekkoon ñoo xam ne ay tooñkat lañu woon de mooy ñu ngi daal di rëccu fekk nag rëccu wees ñu del ñuy door a dellu ci seen boroom fa aqbala ba'duhum ala ba'din moon léegi nag ba ñu waxee lool nag kenn ñenn ñi ci ñoom jublu ca ñeneen ña nag ñi nga xam ne ñoo gënoon a joxe xalaat bi cee sonn gin ci bëgg di di yey nit ñi ngir ñu bañ a jox dara miskin yi ñenn ñi nga xam ne ñoom daal di wërbatiku ci ñeneen ñi nag di ñuy ŋàññante ku nekk naan yow mii la woon yow yaa ñu convaincre yow yaa tax waxoon bi ñuy wax yaa ñu topp naan ñoo lii ba ñu gëm la keneen kii naan way ma ne way bu leen ma wax dara waay dangeen ngeen maa toppoon ñun ñépp ci xalaatoon benn xalaat la woon bu ñu amoon xaalu ñu ne yaa way la naa waay waay toskare neel nañu inna ñun ñii nañ taaxiina ñoo xam ne dañoo beew li ñu borom di defal ñu ko ci dimbali ci ñu bëgg ñu ko yi dimbali ñu bëgg koo teg suñu biir yemale ko suñu biir kon naka sa rabbuna amaana suñu borom an yubdilana xayran minha muutal ñu beneen tool beneen alal joo xamante ne tool boo xam ne moo gën bii ñu ñàkk inna ñun kat ilaa rabbina ca suñu borom raaghibuuna ci moom kese lañu jëm te moom lañu xem leen ci moom lañu jëm kon nag suñu borom ne kadhalika yéen waa Makka na ngeen xalaat ci lii nii te xam ngeen histoire bi yéen a ko gën a xam naka nii rek bu borom bi defalee xéewal ngeen di koy weddi mbugal mi moom bu ngeen ci génnul nii la leen de defaaree loolu mooy mbugalu àddina waaye wala adabul axirati na ngeen yëg ne nag mbugalum safara bu àllaaxira nag akbaru moo gën a màgg fuuf law kaanu ya'lamuna ndem nekkoon nañ ñoo xam ne dañuy xam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين